ci suñu jotaay bii génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci umratul xudaybiya muy umra al bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam defoon ci juróom benneelu at ci jotaay bii weesu gisoon nañu as-sulh alladi jara bayna rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa Suhayl ibn Amr alladi arsalahu Quraysh ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam gisoon nañu li nga xam ne mooy pour parler yi ñu deme woon ak li nga xam ne moom lañ mujjoon a tënk daal koy bind te ñu gisoon point yooyu surtout ci riwaaye imaam ibn Isxaaq bi bi jële ci imaamu Zuhri mu jële ko ci mu jële ko ci al-Miswar ibn Maxrama ak Marwaan ibn al-Hakam radiyallahu ta'ala anil jamii' mu ne mbir yi tënku woon ci six points yoo xamante nii mooy ñu daldi arrêté xare bi fukki at yoo xamante ne nii dara du xew ci seen diggante ñaari parti yi waaye it kenn du laal sa moroom kenn du song sa moroom kenn du xareek sa moroom waaye képp koo xam ne ci waa Quraysh nga jóge moo xam dangaa tuub walla tuubuloo dem ci seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom dalay delloo waa Quraysh bu dee amu ci ndigalu yarhamukallah ndigalu kilifaam di waa Quraysh képp nag ku jóge ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñëw Quraysh waa Quraysh dañ lay téye ba pare ñu ne amul sàcc amul wor beneen bi moo doon tribu yi ku mu neex ci tribu zarab yi nga xool ñaari parti ku la neex nga allié ak moom waaye bi ci mujjoon moo doon ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ren yii moom doo mën a agsi ci kaaba gi dangay dellu ba déwén te déwén jooju boo ñëwee dafa am ay conditions yoo xam ne fokk nga remplir ko yàgg sa taalibe yi sinon du ngeen fi dugg te loolu mooy ñetti fan lañ leen di may ñu ñu génn xajal leen dëkk bi arm yi ngeen mën a yor jaas yi ngeen mën a yor mooy jaas yi voyageur te seen jaas yi nekk ci mbar yi ñetti fan ngeen def li ngeen di def ngeen daldi génn laa tadxuluha bi geyriha doo fi dugg nag lu dul ci lii bu déwénee gisoon nañ ne accords yi nii te waxoon nañ ne boo seetloo ci biti amul dara loo xam ne danga naan moo ci arrangé jullit ñi xanaa trêve dix ans bi sinon yeneen yépp ci biti danga naan ñii moom wax dëgg yàlla nag affaire bi dafa jéng mooy daal waa Quraysh daal daanaka li ñu bëgg kese lañu fi def ba loolu moo taxoon rawatina qadiya bi nga xam ne point bi naan kuñ ñu andil ku jóge ci yow ci ñun ñëw dikkal la durant bi fekk mu gëm la sax dañ ñu koy delloo gisoon nañ qadiyatu abi jandal di mbiru ki nga xam ne mooy abu jandal ibn suhayl ibn amr mi nga xam ne moo ñëw bi ñu defee accords yi mu sànneeku ci bayna dhahranayil muslimin ngir ñu daal di koy sauver waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaan na baayam wax ak moom lu ne baay ji di Suhayl bañ mu ne ko nag Abu Jandal ah comme que nii la demee kon muñal te sa muñ googu yàlla kese tax ndax buur yàlla kat dina la defal yàgg ñi mel ni yow ci ñi ñuy néewal doole dina leen defal issue de sortie dina yéwénal seen mbir te dina leen yombalal ndax boo gisee manuñu laa jël mooy dañoo signé ñi ay accord yoo xam ne jox nañ leen ahdallah dañ leen a jox suñu kàddu ñoom ñu jox ñu seen kàddu jox ñu pacte ne am nañ pacte ñoom fa yàlla kene dinañ ko respecté te wa inna la naqdiru bihim ñun duñu war gisoon nañu loolu mooy li ginoon a merloo jullit ñi ba moo tax sayyiduna Umar ibn al-Khattab ci saase bi lool xewee comme nim ne ci saxiix imaamul Buxaari bi rahmatullah te avant lool wax na ci riwaaye imaam ibn Isxaaq bi mu jógee ñëw ci Abu Jandal di dox ci wetam ne ko isbir yaa Aba Jandal ne ko muñal yow Abu Jandal fa innama humul mushrikuun ñii ñooy mushrikuuna polythéistes yu bon yi mag wa innama damu ahadihim damu kalb dëgg-dëgg deretu kenn ci ñoom mooy deretu xaj ñoo yem di fexe di ko jegeel fi muy téye ci jaasi ji ngir mu jël ko daal di rey baayam waaye defu mu dem ci riwaay imaam buxaari bi gis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko alasta nabiyallahi xaqa ba ni ñu gisoon discussion bi nga xam ne joqalante bi diggoon bi doxoon digganteem ak kan ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu daal di jóge foofu dem ci seyna abu bakar radiyallahu anhu même la ko wax même chose la ko yonent li ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tontu waxoon nañ la ne keroog saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum am na ñeneen ñoo xam ne tamit lu mel nii moo leen duggoon mooy lii wa leen metti woon ci mbir yi te waxoon nañ la bokkoon na ci ñooñu albara ibn azib radiyallahu anhu tekki euh, daldi woon na nettali moom moom Seydina Albara ah Seydina Sahl ibn Hunayf dina ñëw ci bu Seydina Albara ibn Azib muy Sahl ibn Hunayf radiyallahu anhu moom imaam al Buxaari rahmatullahi alayhi dafa solo ak ñeneen moom Seydina Sahl mu doon wax nit ñi naan leen ittahimu ra'yi fekk Abu Wa'il moo nettali mbir mi mu ne lamma qadima Sahl ibn Hunayf min Siffin ataynaahu nastaxbiru mu ne bi nga xamante ne nii ci lañu Sahl ibn Hunayf jóge Siffin ca xew-xew ba xewoon ca jamonoy Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu ci xilaafaam mu ne dafa jóge foofale ñu dikkal ko di ko laaj ay xabaar fa qaala mu ne ñu ittahimu ra'yi tuumal leen seen xel yeeg seen xalaat yi lu tax mu ne fa laqad ra'aytuni yawma ab abi jandal walaw astati'u an arudda ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam amrahu la radattu wallahu wa rasuluhu a'lam mu ne mu ne moom Seydina Sahl ibn Hunayf mu ne li tax ma ne leen ngeen tuumaal seen xel yi li leen ngeen tuumaal seen xel yi mooy bu lislaam bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne nii la wala lislaam ne suñu boroom ne lii la yow bu dëppoowul ak sam xel tuumaalal sa xel tuumaalal sa xel nga bañ a mel ni ñi nga xam ne dañuy remettre en cause texte yi ndax lan am xel d'accord te loolu waxi neen la mooy yow neen sam xel ak xeluñu feebar ñi mel ni yow d'accord ñu ko d'accord te diine ji lépp sax du tegu cim xel comme li Seydina Ali ibn Abi Talib wax mooy buur yàlla mi nga xam ne moo tëral sharia bi lépp dafa am xikma waaye xikma yooyu tekkiwul ne nit ñi lu ne lépp lañ ci xam déedéet am na yoo xam ne nit ñi xamuñu ko am na yoo xam ne ñu ko xam bariwul kon mu ne fa laqad ra'aytuni yawma abi jandal mu ne man Sahl ibn Hunayf de li tax ma ne leen ngeen tuumaal seen xol seen xel bu bu bu dee dafa wuteeg li yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne lii mooy xew surtout yu mel noonu da ngay gis ñenn yu ñu laan la mais dajjal moom sa waay yi F16 ñu yor ak drone yi waaye waaye dajjal nan lay ame Seydina Sahl ibn Hunayf ne la ittahimu ra'y tuumaan leen seen xel yooyu ndax ñun kat falaqad ra'aytuni gis naa sama bopp yow yawma abi jandal keroog bésub abu jandal ba mooy keroog bi mu sa jógee ci suufu Makka ñëw Xudaybiya fekk yonent bi alayhi salaatu foofu di pour parler ak baayam bay bind li nga xam ne mooy accord yi mu ñëw sànneeku ci julli ñu ngir ñu jéggalu ñu dimbalu ko yonent bi aleyhi salaatu salaam wax ak baayam mu bañ mu ne kon du ko mën a nangu mu ne man bés boobu man Sahl ibn Hunayf radiyallahu anhu naa sama bopp bés boobu walaw astati'u waaye bu ma manoon an arudda ma delloo ala rasulillah amra mbiru yonent bi aleyhi salaatu salaam la radattu keroog dinaa ko delloo mooy ñoom ñépp meroon comme ni waxoon bii weesu mooy ñoom ñépp meroon ci accords yii nga xam ne accord loo xamante ne nii dafa jeng lool way waaye yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mi nga xamante ne nii laa ya'si rabba wa huwa nasiru daldi def li ko boroomam digal ndax mbiru yàlla bokkul ak mbiru nit mu ne bés boobu gis naa sama bopp bu ma mënoon a delloo mbiru yonent bi alayhi salaatu wasalaam dinaa ko delloo waaye wallahu wa rasuluhu a'lam boobu ñun xamuñu woon ndax ñun au au au chaud lañ newoon foog ne mbir yi lii la waru la nii ñu jàpp foofu ba moo taxoon ñuy emporté wu waaye wallahu fekk buur yàlla wa rasuluhu ak ndawam a'lam ñooy ñi gën a xam waaw ndax lan ñu digaloon ñu def lañ ci tiire ci bénéfice bu ñu forcé woon ak waa si ne dañuy umra ji par force loolu duñu ko am kon kenn ngoog keneen ki moom gis nañ Seydina Umar ibn al-Khattab gis nañ keroog ak meram nga xam ne da doon wane meru ñépp tamit waaye na ko noonu la seydina albara ibn azibir radiallahu taala anhu wa arda dal nettali ba léegi ci accord yii li nga xamante ne mooy mew saxaaba yi radiyallahu mu koy nettali di ko jaarale ci di wone meru kenn ci ñoom moo tax moom imaam al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah comme ni nga xamante ne noonu la nekk ci saxiixayn bu dee riwaaye imaam al-Buxaari bi rahmatullah alayhi seydina al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu wa an abiihi mu ne mu ne keroog bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi dem ngir umra ji ci Zul waa Makka daldi bañ fa aba ahlu Makka an yad'uhu yadxulu Makka hatta qaadaahum waa Makka daldi bañ ne du fi dugg lu dul leen daala mën a am ñu def ay accord yoo xamante ne pour ëllëg pour déwén mu jaar mu daldi ñëw mën a daldi def li nga xam ne mooy umra googu mu ne bi nga xam ne ci lañu ñëw ci lañu def accords ñu ne nañ bind mu ne fa lamma katabul kitaaba katabu bi ñuy bind mbir mi ñu bind hada ma qaada alayhi muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy ginnaaw bismika allahumma bi yeneen traversar sànnee bismillahir rahmanir rahim mooy damay rectifier lu ma waxoon bi weesu dama ne woon Seydina Ali ibn Abi Taalib li mu bañoon ne du ko effacer mooy bismillahir rahmanir rahim non loolu du bismillah mais li ci tegu la woon loolu la bañoon ne du ko effacer te loolu la ñuy gis nii gisaale ci ne mer gi saxaaba yi radiyallahu anhu ñoom ñépp a meroon daanaka kenn daal nga gisoon mu d'accordoon ci mooy Seydina Abu Bakr siddiq moo tax ba Seydina Omar ñëwee mu ne ko fastamsik xarza fa innahu ala alxaq ne ko ngoyal ci mbiram boo ci d'accord lit noonu la bu dee ne mbir mi neexu la noonu la li mu def loolu la du mooy buur yàlla te moo koy dimbali te jaamu bi yàlla la ndawam la du ko moy sinon ñépp meroon mu ne bi ñuy bind nag ba agsi ci hada lii de mooy li nga xam ne moom la dëppoo ki nga xam ne mooy seydina muhammad rasulullah qaalu waa ne laa nuqirru laka bi hada ñun duñ la saxal duñ la saxalal que yow nu bi yàlla nga ndax bu ñu xamoon ne yow ndaw yàllaa la yónni ma mana'naka shay doon la tere dara walakin anta muhammad ibn abdillah li am mooy yow yaay muhammad di doomi abdillah fa qaala xam nga gisoon nañ liñ tontoon ci riwaaye ba newoon ci kitaabu ashuruut fële fii nag mu ne fa qaala rasulullah yonent mi alei satu salaam ne ana rasulullah wa muhammad ibn abdillah fële dane woon ana mu rasulullah wallahi inni la rasulullah wa in kadhabtumuni bi ñu gisoon ci jataay bi weesu dane maa ngi wàcc yàlla ne man ndaw yàlla laa même bu dee ne dangeen maa weddi fii nag mu ne fa qaala mu ne ana rasulullah sallallahu wasallama man de ndaw yàlla laa wa ana muhammad ibn abdillah bañu ma li ngeen wax waaye man ndaw yàlla laa waaye maay en même temps muhammad ibn na nag summa li ali yeneen ci ma saab saab ne seydna ali mi doon bind umhu rasuulallah imaam al buxaari ci benn riwaay boo xam ne dane woo seydna ali mooy ki doon bind voilà du imaam ibn Isaaq rekk ko soloo imaam al buxaari na na ko noon ñoom imaam ibn abi shayba ak imaam Ishaq ibn Rahawey ñoom ñëpp solo nañ loolu que ne ki doon bind mooy Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anil jamii. yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ko. umhu rasulallah comme que waa Quraysh d'accord léegi euh, effaceel rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. bi mu waxee loolu Seydina Ali ibn Abi Taalib ne Seydina Ali radiyallahu anhu ne laa wallahi laa amxuuka abada mu ne ko maa ngi wat yàlla laa wallahi maa ngi wat ci yàlla man Seydina Ali këne maa ngi wat ci yàlla laa amxuuka abada duma effacer sa tur mukk rasulullah ti loolu noonu no loolu moom duma koy faase duma koy faase ci riwaaya ci yeneen riwaaya muy ah riwaaya imaam muslim bi ak imaam an-Nasaa'i ci riwaaya imaam muslim bi dane yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko wan ma comme que doo ko effacé léegi wan ma fi nga xamante ne nii fi ko bind naka noonu la ko imaam an-Nasaa'i soloowe mu jaar ci yoonu Alqama ibn Qays mu jële ko ci Seydina Ali mu ne Seydina Ali ci boppam ne mu ne kuntu kaatiba kuntu kaatiba an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yawm fa kutiba fa katabtu hada ma saalaha alayhi muhammadun rasulullah fa qaala suhayl law alimna annahu rasulullahi ma qaatalna umhuha fa qultu huwa wallahi rasulullah wa in raghama anf anf wa in raghama anfuk wala wala walallah wallahi la amhuha sayyidina ali ibn abi talib ci riwaaya imam an-nasa'i bi mu ne man dem maa doon bindal keroog Xudaybiya maa doon bindal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam accord ya doxoon digganteem ak waa Quraysh nee na nag ba ma koy bind ma bind lii de mooy li nga xam ne moom la d'accord te moom la am accord Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nee na Suhayl d'accordul ne bu ñu xamoon ne yonent la konoon te kon du ñu xeex moom waaye li am li ngay def mooy dindi ko nee na ma ne ko hé huwa wallahi waat naa ci yàlla ne moom rasulullahi ndaw yàlla la wa in raxama an fuk bu dee nay yow d'accordoo ci même buy bétaagal sa xol di la metti walla ala raxmi an loolu mooy même bu dee neexul waaj même bu dee neexul te nag yëgal yow Suhayl wallahi daa am xuuxaa dara waat naa ci yàlla ne rasulullah man sayna Ali du koy faas ah ci beneen riwaaya comme biñ la waxoon sànq bu mel ni bu nekk ci sax imaam muslim bi arhamukallah yonent bi alayhi salaatu salaam bi Seydina Ali waxee lool mu ne ko fa arinii wan ma ko fa araahu iyaahu fa mahaahu nabiyu sallallahu alayhi wasallam bi yadi yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di koy effacer ci loxoom yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di koy effacer ci bo ci loxoom voilà mooy saxaaba yi keroog ñii la mbir mi metti na leen te lool dinañ ko gis léegi ci suitu mbir mi mooy affaire bi wàccagul ba léegi waay waaye liñ def yëpp ñëw ba fii ñu ne leen du ngeen fi dugg loolu moom lu yéeme lay doon ci riwaaye imaam eh, kii bii albara ibn azib bii nekk ci saxiixu imaamul buxaari ci kitaabul maghazi baabu umratil qadaa mu ne bi seydna ali ne laa wallahi laa am xuuka abada wat naa ci yàlla duma la effacer ba mukk ba faw fenn laa la dul effacer sa tur duma effacer rasulullah nee na fa axada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alkitaaba wa laysa yuxsinu yaktub fa kataba hada ma qaada muhammadu bnu abdillah mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal koy jël effacer ko boppam daldi jël riwaay bi ci kaw lool la di bind waaye wallay sa yuhsunul kitab an yaktub moom nag mënul woon bind mooy xame wu ñu ko woon waaye keroog moo bind fa kata mu bind ne hada ma qaada li Seydina Ali bëggula bind mu daal di koy bindal boppam ne hada lii de ma qaada mooy li nga xam ne moom la am apport moom la dëppoo Muhammad ibn Abdillah di Muhammad Seydina Muhammad ibn Abdillah mu dindi Rasulullah ji ah, côté bii nag xam nga ci riwaaya bii dane moom moo bind loolu loolu benn masala lay indi benn masala lay indi mooy est que yonent bi alayhi salaatu wassalaam na mënoon naa bind wala déet est-ce na liir doon na bind ak a bind wala déet ndax boo xoolee riwaaye bii lan lañu wax fa axada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alkitaaba wa laysa yuxsinu yaktub fa katab mu ne ca yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di jël binduwaay bi mooy daal bind te manul woon mooy nekkul woon koo xam ne ku ci am perfectionnement la woon ci bind fa kataba mu bind hada lii de mooy ma qaada muhammadun rasulullah léegi loolu masala boobu mooy lan mooy masala bi li wax sànq est-ce que yonent bi alayhi salaatu wasalaam mënoon a bind waaw wala déet est-ce naa bind loolu masala boobu dañ koy bàyyi ci enseignement yi mooy du ko traité léegi dañuy bàyyi ba bu ñuy gis enseignement yi nga xam ne moom la ñuy jàngee insha allah ci sulhul Hudaybiya ci umratul Hudaybiya afwan ndax waxoon nañ la ñun sol umratul Hudaybiya lañ koy tudde ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam xaraja mu'tamira ku la ne nag sulhul Hudaybiya yi baax na mooy da koo tuddee acte bii nii bu boobaa insha allah bu ñuy gis enseignement yi dinañ ñëw ci masalaam est-ce que yonent bi alayhi salaatu wassalaam manoon naa bind wala manul woon a bind est-ce que manoon naa liir wala manul woon liir loolu dinañ ci ñëw gis li nga xam ne mooy waxu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ak seen wuute léegi kon bu ñu paree lool kon gis nañ ci loolu li ñu soxlawoon foofu mooy réaction saxaaba yi radiyallahu anhu gis nañ kon bu seydina Umar ibn al ci jataay bii weesu gis nañ tey bu seydina Sahl ibn Hunayf ak bu seydina Ali te yooyu yëpp jundoon nañ loon waaye dañoo bëggoon ñëw ndax waxoon naa la mbir yi lii nag siira bi ñun suñu méthode mooy xaddatanaa xaddatanaa mooy mbir yi càllale yi dañ koy dañ koy dañ koo soxla waaw di dem ci càllale yi di xool tamit ndax wér naam wéru loolu waxoon nañ ko al ilmu maa qaala fiihi nnaasu xaddatanaa wa maa siwaahu fa waswaasu shayaatiini imaam Shaafi'i al-Muttalibi rahmatullahi alayhi mu ne al-ilmu maa qaala fiihi an-naasu haddathanaa mu ne xam-xam dëgg-dëgg xam-xam daal mooy li nga xam ne nit ñi dañ naan ci haddathanaa mooy diw nettali na ma mu jële ci diw mu jële ci diw muy dem ba àgg ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam loolu moom. bu càll la ba dëgëree loolu mooy dëgg-dëgg xam-xam ndax jóge na ci ndayu xam-xam di yonent bi alayhi salaatu wasallam mi nga xam ne ci moom la xam-xam yi di balle wama siwaahu lu dul lool nag lu dul xam-xam boo xam ne man nga koo delloo ci yonent bi alayhi salaatu wasallam ci moom la jóge fa waswaasu shayaatiini loolu jax-jaxalu shaytaane yi kese la waaw ay spéculation ci air beeg ci jant beeg ci ci yooyu rek la nekk mooy tëru teguwul ci dara ndax wax joo xam ne amul cislaay amul foo ko mën a delloo buñ la waxee daal nga wax ko waa yow sa wax jii fu mu tegu nga naan ah man daal sami'tu an-nasa yaqulun fa dégg naa daal nit ñuy wax ma wax loolu xam nga ne lool du waxu dara wax nit bu waxee ñu ne ko lii nga wax fu ne war naa mën a taxaw bu respecté boppam ne lii fii la ne waaw te nag ci xadiis euh, siira lañ ne te siira ay xadiis la siira ay xadiisu yonent bi la alayhi te dundam la dund koo xam ne nag suñu boroom nee nañu roy leen ko laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun hasana ni man kaana yarju Allah wal yawmil aaxir ba aaya jeex këne nekk na ci moom royukaay kooku kon dundam fokk mu leer mënuñu koo teg ci yoo xamante ne nii dañuy leer lii liy demewul noonu wala siiw na kese ah non non fokk mbir yi leer ñu man koo teg histoire daa war a am fu tegu voilà looloo taxoon nag ñu indiwaat lii ndax bee biñ koy tudd comme que dañu ne ci xadiis bu gudd boobu bëgguñ ko woon a dagg di dugal leneen ñu ne woon dina dañ ko tuddoon noonu moo taxaat ñu ñëwaat ci riwaay yi nga xam ne Seydina Ali ibn Abi Taalib gina leeral fi nga xam ne fan la wax ji ne bi mu bañee ne du du du du effacer turu rasulullah te du bismillah bi ne rasulullah la loolu moom du ma koy faas ak Seydina Sahl ibn Hunayf kon ginnaaw loolu inshaa allahu taala ñu ñëwaat kon ci bi nga xamante ne kon ci lañu signé accord yi ba pare imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi wa an abiihi di ñu nettali waxoon nañu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog bi nga xamante ne nii ci lañu defa accords yi ba pare daf koo seedeloo ay mbooloo ci saxaaba yi waaye ay mbooloo ci mushrikuuna Quraysh yi voilà bi nga xam ne nag ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam pare loolu accords yi pare na Suhayl rajaa ila makka dellu na ku nekk daal di yor koppi kon nag ci accord yi li nga xamante ne moom lañ dëppoo fii imaam al buxaari rahmatullah ci xadiisam bi ci baabu shuruut fil jihaadi wal musaalaxati maa ahlil xarbi wa kitaabati shuruut mu ne fa lamma mu ne fa lamma faraga faraga min qadiyati alkitaabi qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li asxaabi mu ne keroog bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam pare ci li nga xam ne mooy mbiru accords yi ñu doon bind ci bind gi bañ def accords yi mu daal di wax saxaaba mi radiyallahu taala anhum wa ardaahum alhamdulillah quumu fanxaru summa xliqu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne saxaabaa mi léegi ah quumu jóg leen fanxaru ngeen daldi rendi li ngeen fi indi ci ay gàtt ay hadiyu summa summa ahliqu ginnaaw gi ngeen wat seen bopp yi qaala fa wallahi maa qaama minhum rajul bi yonent mi aleyhi salaatu salaam waxee lool amul kenn ci saxaaba yi ku jóg mooy accord bii ñu signé non ba léegi digéré guñ mbir mi te tamit jàpp nañ ne buñ defee nii yonent bi alayhi salaatu salaam amaana mu mu defaraat accord yi woowlu waat Suhayl ne ko nag accord yi moo yow liñ ñu ne denn lool duñ ci d'accord moo tax mu ne xuumu jóg leen bi Suhayl demee fanxaru ngeen rendi li ngeen fi indi loj kuy loj gëléem na ko loj kuy rendi lu muy rendi na ko rendi summa summa hliqu summa hliqu ginnaaw gi ngeen wat karaw yi xaala mu ne fa wallahi ma minhum rajul amul kenn ci ñoom ku jóg ñépp a toog fi ñu toog waaw xatta qaala dhalika thalatha marrat ba ni muy waxe loolu ñetti yoon mooy la qoomu fanharu thumma ahliqu thumma ahliqu jóg leen ginnaaw bi ngeen watu mu wax ko ñetti yoon kenn jógul mu ne fa lamma lam yaqum minhum ahadun daxala ala ummi salama fa zakara laha ma laqiya min annaas bi nga xam ne nag ci la loolu xew mu daldi gis ne kenn jógul mu daldi dugg ci umm yaay ummu salama ah di soxnaam soo sële keroog bi muy dem umratul Hudaybiya moom la sax mu génnoon ba mu tegee bant moom la bantam génn moo tax ñoom ñoo moom la àndal ñëw fii nii ci Hudaybiya mu daldi dem fiñ campé moom fi mu ne ci mbaar ne mu daal di dem fekk ko foofale fa zakara laha ma laqiya mu daldi di koy tuddal li nga xamante ne nii moom la gis ci nit ñi tey a mooy digal na leen ne leen watu leen kenn jógul kenn buusewul ñépp toog fi ñu toog mu daldi dem daldi di koy wax yaay Ummu Salama mooy wax ko ko pour lan ngir xool ci ana lan moo ciy xalaatam ci loolu waaw ah bi ko waxee loolu yaay ummu salama radiyallahu taala anha wa ardaaha ne yaa nabiyallah atuhibbu dhalik mu ne ko yow yonent bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ce que bëgg nga loolu mooy li nga leen digal ñu def ko mu ne ko ni ngay def uxruj génnal mooy du laaju xam-xam na ne loolu la ndax bu ko bëggul lool du leen ko laaj ñetti yoon ne leen qawmu fanharu thumma ihliqu du leen ne jóg leen ngeen rendi hadaayaa yi ginnaaw gi ngeen daal watu mu ne ko ndax lool nga bëgg ni ngay def mooy da ngay génn uxruj summa la tukallim ahadan minhum kalimatan hatta tanhara budnak wa tad'u haliqaka fa yahliqak mu ne ko ndax lool nga bëgg li ngay def mooy génnal bul wax ak kenn bul wax ak kenn ci ñoom génnal da génn léegi fii fi man nga génn boo génnee looy def bul wax ak kenn ci ñoom fekk yow lojoo sa gëléem rendi woo sa gëléem diñ fi indi ngir daldi di koy def rendi ko fii yow demal automatiquement nga def loolu boo paree wa tadoo xaaliqaka nga woo ki nga xamante ne mooy ki lay wat wa tadoo xaaliqaka nga woo ki nga xamante ne mooy ki lay wax boo ko woowee fa yaxliqaka bu ko defee moom mu daal di lay wat mooy li nga leen digal bu leen ko wax yow demal nga def ko loolu mooy riwaaye imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi kanta riwaaye imaam ibn Isxaaq mu ne qaalat ummu Salama yaa ummu Salama dane laa rasuulallah yow ndaw yàlla li laa tukallimhum fa innahum qad daxalahum amrun aziim mimma adxal mimma adxalta ci riwaa imaam ibn Isxaaq bi mu ne yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa yow ndaw yàlla li laa tukallimhum comme que demee na ni bul wax ak kenn ci ñoom génnal bul wax ak ñoom kenn fa innahum ndax ñoom kat daa am mbir mu màgg mu dugg ci ñoom waaw mooy coono gi nga xam ne moo dugg ci yow ci mettit yi nga mooy mettit yi nga ngar daajoo da ngir mën a signer accord ak Quraish ndax yii moom fokk vraiment nga nga nekk ku yaatu gannaaw ngir mën a d'accord accord yu mel nii mu ne ko loolu noonu coono jooju noonu nga am ci mbiru traité bii nga signé ak waa Quraysh accord yi ñoom loolu noonu moo nekk ci ñoom le fait que fa waruñu waxee ñun bi xayr fax ñu daal nga ñu war a ñibbi nii. sans pour autant ñu ñu ñu ñu ñu li ñu bëggoon ñu am ko mooy ñu umra wala boog ñu ubbi Makka comme que gars yi bañ nañ ne duñ fi dugg ñoom dañu gisoon ne comme que waa Quraysh bañ nañ mooy ñii dañoo war a xeex ak ñoom loolu nag moo leen jàpp kon nag génnal tabul wax ak ñoom ci dara waaw loolu la léegi nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi ko yaay ummu salama waxee lool lan la def mu daal di génn daal di def loolu fa xaraja ci riwaay imaam al buxaari rahmatullah aleyhi falam yukallim ahadan minhum hatta fa'ala dhalik mu génn waxu la kenn ci ñoom ba ni muy defee li nga xam ne moom la ko yaay ummu salama wax naxara budna mu daal di loj gëléemam wadaa xaaliqahu mu woo ki koy wat fa xalaqahu mu daal koy wat waaw te gëléem googu noonu mu mooy gëléem yi mu locceroo imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi nee na imaam ibn isxaaq mu jële ci mu ne fa xaddatani abdullah ibn abi najih an mujahidin an ibni abbasin radiyallahu taala anhu wa ardaa mu jële moom imaam ibn isxaaq ci ibn abi najih mu jële ci mujaahid mu ci imaam abdullah ibn abbas mu ne annahu kaana sab'iina badana mu ne soixante-dix la woon talool kaana fiihaa jamalun li abi jahlin fi ra'sihi burratun burratun min fidda li yughiza bihi al-mushrikiin wa kaana ghanamahu minhu ghanimahu minhu fi ghazwati Badr mu ne ci riwaa imaam Ibn Abbas radiyallahu ne soixante-dix gëléem la woon bokkoon na ci gëléem yooyu benn gëléem boo xam ne Abu Jahl ibn Abu moo ko moomoon Abu ko moomoon boo xam ne yonent bi yi salaatu wassalaam mu ngi ko jële woon ci moom keroog ghazwatu badrin bi ñu rayee abu jahlin ci butin de guerre bi géléemu abu jahlin boo xam ne bakkan bi dafa amoon dañ ko takke woon benn pepp boo xam ne ci kii la ci liñ ko takke woon genre or la ci o ci kii la xaalis la waaw ngir lan mu rendi ko foofu li yughiza bihil mushrikiin ngir mushrikuuna yi buñ ko gisee ndax xàmmee woon nañ gëléem yi loolu gën leen yokk ak mer le fait yonent bi alayhi salaatu salaam rendi foofu gëléemu seen kilifa gu mag goo gële di Abu Jahlin alayhi laanatullah ba pare kon mu daldi di woo ki nga xamante ne mooy fa mu woo ki nga xam ne mooy ki koy wat mu daal di koy wat waxoon nañ la ne ibn isxaaq nee woon na balaghani anna alladhi xalaqahu fi dhalika al-yawm huwa xiraash ibn umayya ibn fadl al-xuzaa'i imaam ibn waxoon na ne jote na ma këne ki nga xam ne moo ko wat keroog mooy xiraash ibn umayya ibn fadl al-xuzaa'i te def nañ tarjamaam bu yàggul rek radiyallahu taala anhu walillahi alhamdu wal minna keroog nag kon loolu la def dafa génn loj jëlee moom fa xaraja fa lam yukallim ahadan waxul ak kenn xatta fa'ala dhalika mu def liñ ko li ko yaay Ummu Salama wax naxara budna mu loj jëlee wa daa xaalifahu fa xalaqa mu woo Xiraaj ibn Umayya mi nga xam ne ci waxu imaam ibn Isxaaq ndax riwaaya bi wérul ndax dañu da koo soloo balaa gan fa xalaqahu mu dal di koy wax mu ne fa lammaa ra'aw daalika qaamu fa naxaru bi nga xamante ne nii ci lañu gis saxaaba yi gis na Yonent bi alayhi salaatu wa salaam dugg bi mu leen waxee loolu jóguñ mu dugg génn def loolu te waxu ci kenn ñu daal di jóg fa naxaru ñu daal di commencé di loj seen gëléem yi wa ja'ala ba'dhum yahliqu ba'da ñenn ñu commencé di wat ñi ci des hatta kaada ba'dhum yaqtatilu yaqtulu ba'dan ghamma ñu daal di raj-raj loo bu mag am ba bu bousculade bu mag nar faa am ba mu nar a indi ay moor ci li nga xamante ne moom la ñenn ñi doon wat ñeneen yi ku nekk di gaaw di wat sa moroom bu dee ci riwaaye imaam ibn isxaaq bi raxmatullaahi alayhi mu ne fa xaddatani abdullah ibn abi najiih muy càllale boobu biñ la wax sànk ba léegi mu ne abdullah ibn abi najiih daldi na may nettali an mujaahid mu jële ci mujaahid an ibni abbaasin mu seydina abdullah ibn abbaas radiyallaahu taala anhuma mu xalaqa rijaalun yawmal Hudaybiya wa qassara aaxaruun mu ne mu ne dafa am ñoo xamante ne nii xalaqa rijaalun xaw yawmal Hudaybiya mu ne dafa am keroog nag ñoo xam ne dañoo watu wa qassara aaxaruun ñeneen ñi ñeneen ñi daldi lan daldi wàññi mu ne fa qaala rasulullahi yeneen bi aleyhi salaatu salaam ne yarxamullahu almuxalliqiin yal na buur yàlla yërëm ñi nga xam ne ñoo watu xaalu ñu ne ko wal muqassiriin boole ci ñi nga xamante ni tamit ñooy ñi wàññi seen karaw yaa rasuulallah ñi wàññi boole leen ci ñaan gi ñi wàññi boole leen ci ñaan gi ndax sa ñaan dafa am solo waay waay boole ci ñi wàññi ndax ñii dañoo watu ñii wàññi ñu ne ko wal muqassirina waaye boole ci ñaanal ñaan gi boole ci ñi nga xam ne ñooy ñu wàññi seen karaw yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa qaala yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di répété ne yarhamullahu almuhalliqiin yal na buur yàlla yërëm ñi nga xam ne ñooy ñi watu wu ñu répété ñoom it wal muqassirina ya rasuulallah boole ci ñi nga xam ne ñooy ñi wàññi mu ne qaala mu tegaat ci ñetteel yoon yarxamullahu almuxalliqiin ci ñetteel yoon bi mu ne yal na buur yàlla yërëm ñi nga xam ne ba leegi ñooy ñi watu qaalu wal muqassiriina ya rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam ñu waxaat ko mu ne yow boole ci ñooñ mu ne wal muqassiriin mu door a wax wal muqassiriin waaw nee na léegi mu door a wax kon ci ñetteel bi la door a wax ne ñi nga xamante ne kon ñi nga xamante ne waaw kon nañ ci boole ñi nga xamante ne ñoo wàññe léegi ñu ne ko fa lima zaharta tarxiima lil muhalliqiina mu muqassiriin ñu ne ko wàllan moo tax nga daldi eh, wax wane wax mu leer ak tarxiim mooy rahimallah yarhamullah gi nga wax nga waxal ko ñi nga xam ne ñoo watu te ñi nga xam ne ñoo wàññi ñoom boo waxoo ci loolu dañ ne rek wal muqassirin mu ne ñooñ lam yashukku ndax ñoom sikki sàkkawuñ ci mbir yi ñoom ba ma nee watu leen ñoom dañoo ñoom bo en tout cas mooy début ba mooy ñoom ñëpp defuñ ko mais bi ñëwee di def ñoom li ma wax lañ def mooy dañoo wat te wàññiwuñu voilà léegi lii kon mooy umratul Hudaybiya léegi mooy wéyli lii mee taxaw bala ñoo àggale bala ñoo àggale xam nga gis nga yonent bi alayhi salaatu salaam euh, yaay Umm Salama la la consulter moom la consulter euh, ci mbir yi mu daal di koy wax li nga xamante ne nii mooy loolu te lim ko wax euh, euh, li mu ko wax la def li mu ko wax teggiwu ci dara li mu ko wax moom la def léegi nag mbir mi mooy waa lii léegi euh, laaj bi dinañ ñëw ci côté boobu ci njàngale insha allah dina ñëw ci côté njàngale yi ci côté boobu muy le fait que mu daal di def li nga xam ne mooy li ko yaay Ummu Salama wax mu daal di koy def te dindiwu ci dara loolu dinañ ci ñëw insha allah ah mais am na ñoo xamante ne walla ah, wala loolu dinañ ci ñëw mooy ne waa léegi lii umra la wala lii nii lii nii umra la wala déet dañ naan la waaw umra la kay ah umra joo xam ne nit ki gisul kaaba gi mais ñoom gisuñ kaaba gi di yone la sii même buñ ko gisul umra la ndax la ndax xadiis bi nga xam ne moom mooy xadiis seydna abdullah ibnu umar radiyallahu anhu ah, Abdullah ibn Umar mu ne radiyallahu anhuma mu ne xaraj naa ma annabi sallallahu alayhi wa sallam xadiis boo demee ci kitaabul maghazi bu imaamul Buxaari rahmatullah alayhi di ko fa fekk na ko noon bu ma juumul imaamu Muslim soloo na bi muttafaqun alayhi la mu ne xaraj naa ma annabi sallallahu alayhi wa sallam fa xaala kuffaaru Qurayshin duunal bayt fa naxara annabiyu sallallahu alayhi wa sallam hadaayaahu wa xalaqa wa qassara asxaabahu wa qaala ushhidukum anni awjabtu umra fa in xulliya bayni wa bayna albayti tuft voilà mu ne yonent bi mooy ñun de dañoo génn ànd ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam umratul Hudaybiya la ci jublu nee na fa xaala kuffaaru Qurayshin duunal bayt mooy fa xaala kuffaaru Quraysh baynanaa wa baynal bayt kuffaaru Quraysh yéefaru Quraysh yi daal di dox suñu diggante li nga xamante ne mooy néegu yàlla bi mooy amuñu accès keroog gisuñu kaaba gi waaye bi mu demee noonu mu ne fa naxaran nabi ah yonent mi alayhi salaam daal di rendi loj li nga xam ne hadaayaahu yi yam fa indi woon gàtt yam fa indi woon géléem ya ngir daldi koy euh, rendi foofu la ca Kaaba ga mu ne wa xalaqa mu daldi watu wa qassara asxaaba saxa asxaabu saxaabaa wàññi lool mooy ñu bari ci ñoom mais tekkiwul na ñoom ñépp kii woon ñoo wàññi woon gis nañ sànq ci riwaayu imaam ibn Isxaaq bi te riwaayu imaam ibn Isxaaq boobu imaam ibn maaja solo na ko na ko noon imaam ibn ahmad ñoom ñu jëla ko ci yoonu imaam ibn isxaaq te sanadam sanad bu wér la voilà kon loolu lool la eh, bien sûr xadiis bi xadiis bi nii ñu may wax nii bu seydna abdallah ibn omar bi imaam muslim ibn alxajaaj soloo na ko ci kitaabul xaj soloo na ko ci bun bunt bi imaam nawawi def waxoon naa la imaam muslim du def bunt yi baabu tafdilil xalqi ala taqsir wa jawaazi taqsir na ko noon imaam Abu Daawud solo na ko imaam at-Tirmidi voilà léegi kon mu ne yonent mi aleyhi salaam kon daal di watu rendi li nga xamante ne bokk rendi li nga xam ne moom la fa indi woon ci ay hadaaya ba pare mu daal di wa xalaqa mu daal di watu wa qassara asxaabu saxaabaani daal di wàññi mu ne waqaala yonent mi alayhi salaatu wasalaam ne ushhidukum anni awjabtu umra ne maa ngi leen di seedeloo këne lii ma def nii mooy umra la umra la matal nii te moom la façon moom la yéene woon comme que la lii la mooy matal mooy moom laa def fa in xulliya bay nii léegi nag def naa ko ba pare waa Quraysh nag buñ ñëwaatee daal di jóge sama diggante mooy bàyyi ma ma agsi tuftu ma dem daal di wër waaye buñ ko deful mooy mu wër moo tax imaam Ibn Umar ndax loolu da ko doon wax jamono yu fitna yi amee Makka temps te jamonoom jamonoy xilaafa Umayyad yi moom dafa doon dem fekk mu am problème foofu am ay insécurité ay kii ay mooy ay fitna doom yi ne ko bul euh, waay bàyyi tee ngaa bañ a dem mu ne wa in xiila bayni wa baynal bayt sanaatu kama sanaa rasulillah rasulullah sallallahu alayhi wa mu ne man damay dem bu ma demee ñu daal di dox sama diggante manuma agsi ci kaaba gi ma def ni yonent bi alayhi salaatu salaam defoon keroog umratul Hudaybiya voilà mooy dem foofu fële bu ma demee fañ ma arrêté ne ma fii la doo fi dugg foofu laay matale sama umra te loolu mook ma demoon wër kaaba ga umra gu mat ñoo yem loolu moo tax loolu tamit lu am solo la mooy ne umra képp koo xamante ne nii day umra mu dem loolu dal ko c'est pareil mooy c'est du pareil au ak tamit pareil nga dem ba foofu nga ñëw gaa yi ci buntu ñu ñu arrêté la dangay def li ngay def foofu nga man loo nga man mooy loo nga man ndax umratul Hudaybiya ku def loolu ndax umratul Hudaybiya yonentu ma lay sar sam loolu la def umratul Hudaybiya dafa ñëw gisul kaaba gi ndax la mais du ci yéeneem dañ ko koo xay manu ci dara waaye loolu moo tax dañ koy compter ci umraam yi gis nañ Seydina Anas bi muy wax nombre de umra yi mu def ne ci Dul Qa'da bi mu ci njëkk mooy umratul Hudaybiya bii te pourtant gisuñ Kaaba gi te umra mooy da ngay arbal umra que ne man dama yéene ngir def umra boo ñëwee nga wër Kaaba gi voilà mooy li koy wëre comme booy aj après nga dox diggante Safa ak Marwa après bu dee dañ fa indi loo war a rendi après nga rendi après nga watu mu jeex loolu mooy umra loolu mooy umra mooy le petit pèlerinage ku ko def jeex na voilà kon loolu la loolu kon mooy umra ji noonu la ko yeneen yonent mi yi salaatu salaam defe keroog te gisul kaaba gi muy umratul Hudaybiya muy umra gi mu dëkk umra ci l'islam léegi. Euh, léegi nag bi mu demee ginnaaw loolu imaam ibn Isxaaq ne qaala mu ne wax na imaam az-Zuhri fii xadiisi mooy càllaleen booba rek bu ñu yàgg xam mooy mu jële ci Seydina Urwa mu daal di jële ci kan mu daal di jële ci euh, euh, Marwaan ibn al-Hakam ak al léegi mu ne mu ne summa nsarafa rasulullah ginnaaw gi yonent bi alayhi salaatu salaam dëpp di dem léegi kon pare nañ foofu ñuy ñibbi def nañ seen umra foofu léegi summa nsarafa mu mujj dellu rasulullahi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa min wajhi dhalika qaafilan jóge foofu foofule xaafilan di dellu di dem xatta ida kaana bayna xatta ida kaana bayna makka wal madina ba mu nekk diggante makka ak madina nazalat suuratul fath ci la suuratul fath daldi wàcce muy suuratul fath mu ngi wàcc ci umratul xudaybiya bi yonent bi aleyhi wassalaam di ñibbi di dellu ci yoon bi ci la suuratul fatxi daldi wàcce waaw waaw kon muy inna fataxnaa laka bii mubiina saar boobu noon ci la wàcc nga xam ne suñu boroom ci lay nettali di ci wax li xew ci umratul Hudaybiya ak la xew foofu comme ni nga xam ne noonu la nettali woon euh, ghazwatu Badr nettali ko ci ban saar ban saar ban saar suuratu Badr non ghazwatu Badr ban la ko suñu boroom nettalee aywa loolu laaj la suuratu anfaal wala suuratul qitaal suuratul anfaal foofu la ko wàcce soo ghazwatu Uhud ban la la nettali suurat Uhud Ali Imran manaan suurat Uhud ghazwatu Uhud xare Uhud banil mustaliq banil mustaliq muy Muraysi fan xaadisatul ifki fan laa moom waaw inna alladhina jaa'u bil ifki usbatun minhum usbatum minkum voilà loolu ban saar loon suuratu nuur ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite bii nag bii nii bi nga xamante ne nii bi nga xamante ne nii li nga xam ne moo ci wàcc ci xew-xew sulhul euh, umratul qud euh, umratul Hudaybiya mooy suuratu suuratul Fath suuratul fatxi ak lan moo tax ñu bee ñu tuddee ko lool lool insha allah dinañu ci dina ci dinañu ci ñëw bu ñu àggee ci euh, dinañ fexe loolu mooy ñu def nañ doon def mooy mujjeel ko dinañ wax tamit nan la wàcce insha allah ndax Seydina Umar ibn al-Khattab xam nga li mu wax nii euh, mooy euh, gis nañ joxalante bi li mu doon wax yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na ah yonent bi alayhi salaatu salaam keroog bi nga xam ne ci lañuy ñibbi nee na daf ma dama dama dama nekk ak yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy laaj di ko laaj am lu ma koy laaj ma njëkk koo laaj daal di wu may tontu dañuy ñibbi noonu ci yoon bi ci yoon bi nee na ma am lu ma ko lu ma ko laaj moom alayhi salaatu wasalaam ne tontuwuma nee na ma laajaat tontuwuma ma neena laajaat tontuwuma waaye ata xadiis boobu mu ngi ci ci saxiixu imaamul Buxaari te mu ngi ko indi ci bunt bi nga xam ne ci la def kitaabu ghazwatul Hudaybiya wax naa la moom noonu la ko tudde baabu baabu manaan kitaabul maghaazi baabu ghazwatul Hudaybiya wa qawlillahi ta'ala laqad radiyallahu 'anil mu'miniina idh yubaayi'unaka tahta ash-shajara loolu la tudde bunt bi bunt ngi de xare Hudaybiya ak waxu borom bi subhaanahu wa ta'ala laqad radiyallahu buur yàlla gërëm na 'anil mu'miniina gërëm na ñi nga xam ne ñooy way ngëm yàlla yi id ba nga xam ne yu bàyyi onaka la ñuy jaayanteeg yow tahta sa suufu garab góogale te loolu gis nañ ko léegi xam nañ li muy teg ci li muy li muy junj léegi ci buntu wab la ko indi nee na Seydina Omar ibn al dane da dox ak yonent bi alayhi salaatu ci benn ci tukkeem yi mooy bii la doon wax nee na ñuy dox ci guddi gi noonu nee na Seydina Omar nee na ma daal di laaj eh, mooy sa ne xadiis bi nag xadiis Seydina Abdullah ibn moom moo ko nettali di ko nettali di jële ci baayam mu ne yonent Omar daal di laaj yonent bi aleyhi salaatu wa salaam fa sa'ala Omaru ibn al-Khattab an shay'in fa lam yujibhu Rasulullah am lu mu laaj yonent bi wa salaam yonent bi aleyhi salaatu ko summa sa'alahu mu laajaat ko fa lam yujibhu tontu ko léegi fa wa qaala Umar Umar ibn al-Khattab ne ko ummu ko yaa Umar ne ko yow ne yow yal na la waaye sa sa sa kii ñàkk yal na la sa yaay ñàkk yow Umar mooy boppam lay wax yaa ngi nii insisté nga di laaj yonent mi alei saatu salaam ñetti yoon woo benn ci yooyu tontuwu la hein nazarta rasulallahi sallallahu alayhi wasallam salaasa marratin kullu zalika la yujibu yaa ngi insister di laaj yonent mi alayhi salaatu salaam ñetti yoon benn ci yiw tontuwu la ah qaala Omar nee na Seydina Omar nee na fa xarraktu ba'iri thumma taqaddamtu amaama almuslimiin léegi ma daal di rëppatal sama gëléem jiitu comme que laaj naa ñetti yoon tontuwuñ ma ma ne saki lak ko ummuka ya ya nazartu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam salaasa marratin kullu après ma ma ma jaabal gaawal sama fas wi sama gëléem gi ma jiitu nag nekk ca kanam jiitu ñépp ma jiitu ñépp nekk ca kanamu jullit nee na nag wa xasiitu ma ragal an yunzala fiya qur fiya qur'aan ma ragal nag ñu wàcce ci man alqur'aan ci insister gi ma insister di laaj yonent mi aleyhi salaatu salaam te tontuwuma nee na fama nashibtu man daal yëguma an sami'tu saarixan dama jekk rek dégg ku yuuxu ca ca kaw yasruxu bii di woote naan yabna al ma dégg ku yuuxu ci kaw ci mbooloo mi ci lëndëm gi naan yabna al-Xattaab yaa Umar ibn al-Xattaab doomi al qaala ma ne fa qultu ñoo ne laqad xashiitu an yakuuna nazala fiya wala nu nuzila fiya naa këni dañoo wàcc ci man al qur'aan nee na mooy wuyul yonent mi alayhi salaatu salaam nee na ma dikkal yonent fa sallamtu ma ñëw nuyoo fa qaala mu ne ma laqad anzal unzilat alayya al suuratun la hiya ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi ash-shams thumma qara'a inna fatahnaa laka fathan mubiina mu ne ginnaaw gi nee bi ma ñëwee nuyoo yonent bi alei salatu salaam ne ma man nag maa ngi ragal ne yé baadu aaya nag bu ma suñu boroom di corriger wala ma al complètement nag sama alkane nee na ma ñëw bi ma nuyoo yonent bi alei satu salaam ne ma laqad unzilat alayya al ne ma guddi gii nii de wàcce nañ ci man suuratun saar boo xam ne la hiya ahabbu moo ma gënal ilayya fi man moo ma gënal fopp mimma talaat alayhi li jant bi tim lépp loo xam ne lu jant bi fenk la saar bii ma sama borom wàcce tey ci guddi gii moo ma ko gënal waaw nee na summa qara ak ginnaaw gi mu daldi jàng inna fatahnaa laka fathan mubiina voilà nee na suñu boroom nag daldi di wàcce suur saar boobu di inna ñun de boroom bi fatahnaa ñoolu ubbi laka ñeel la yow seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallama fathan ubbi goo xam ne mubiinan gu leer nàññ la inna fatahnaa laka bii naa loolu mooy kon loolu mooy li nga xamante ne mooy loolu la aaya bi eh, saar bi noonu la wàcc kon ci umratul Hudaybiya léegi nag incha allah kon ñu gis ni ñu ngi léegi nag kon après bii di ñëw dañuy àggale dañuy àggale ci fi nga xamante ne moom la ñu yem léegi saar bi kàntaa lu muy wax ak yooyu incha allah wax nañ la ne dinañu ci ñëw bu ñu ci àggee bu ñu jeexalee moom la ñuy jeexale daal di def tafsir bi daal tëj suñu bunt bii di umratul Hudaybiya kon jataay bii di ñëw ñu daal di àggale ana lan moo xew bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal delloo fi nga xamante ne ni mooy Makkatul Mukarrama Madinatul Munawwara